a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu ash-shaykhu abul mahaamidi ash-shaykhu alhamdulillah ahmadu al-xadiim alayhi ridwaanu al-baaqi al-qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab ath-thaalith fi al-adab wal-fadaa'il fi faslun fi as-sabr wa min kamaalihi idhaa taraahu kitmaanuhaa kaman afaahu Allahu mu ne wa min kit wa min kamaalihi bokk na ci matu muñ ci bii paase waxoon na la xadiis Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne dëgg-dëgg muñ boo nee ci ay musiba ah mooy nag. ca jamono ja nga xamante ne nii hein mooy wasabru anil an musibatin ci muñ ci musiga gu la yàlla teg waaye la daa sadmatiha ca jamono ja nga xamante ne nii hein ci la la dal al ula bu njëkk ba waxoon na la fa xadiisu yonente bi alei salaam ci la ñu ne woon gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal Euh, kii nag am na boo xam ne euh, dafa def ci version yi ma am ci masaalikul jinaan bu dee fi nga bi nga xamante ne waa al muridiya foog naa ñoom foofu ñoom dañoo def ne mooy ñaareelu bayt bi wa sabru fii musibatin laakin la ñoom fii musibatin muñ ci biir musiba alors que bu këyit bi nga xam ne moom laa ci yor euh, nga xamante ne nii ñan ñoo ko tabaa mooy bi ñu def ne tubi ala nafaqati al murid Muhammad Abdul Majid Diop boobee tilmiidu Serigne Mor Mbay Siise njaareem boobu noonu ñoom defuñu an ñoom an lañ def defuñu wa sabru fii da def def wa sabru an musibatin lakin la daa voilà ne muñ an musiba wóllif musiba la dal bee fii musiba voilà lool c'était bien à souligner mooy ci biir te sëriñ bi dina leeral yooyu waaw sabru ci yan la mën a àndal sabara ala sabara fii wala sabara bi walla sabara euh, fii wala lan la war a àndal loolu yëpp dina ko wax kon nag ñu continuer mu ne wamin kamaalihi bokk na ci matuk muñ ida taraahu bu dee gaaral na ko benn mbir moo xam ne mu metti la am nattu kitmaanuha mooy jaam bi daal di nëbb li nga xamante ne moom la ko borom bi tabaaraka wa laa teg ci nattu waaw mooy mu daal di koy mu daal di koy eh, nëbb bañ nekk di protester ala man de moom yi lii ma dal mooy yi ñu doon wax rek façon wax yooyu ah ba pare wala jàmbat ko moo xam ci sa xaal lisaanul xaal sa làmmiñ wala boog sa lisaanul xaal mooy sa xaal ndax jàmbatoo sa état daa am wane lu lépp xame ne yow mii lii la dal loolu man naa ne même bu dee waxoo mu ne nag bokk na nag ci liy matal liy gën matalu ak muñ bu la musiba dalee kitmaanuhaa nga daal di bu la gaaralee nga daal di nëbbu musiba góogale kaman ba ku la gis day foog ne yow da ngaa mel ni aafaahu llaahu koo xam ne borom bi daf koo defal aafiya daf koo jàmmal koo xam ne dara amu ko dañuy jàpp ne kii amul benn problème non sa waay moom xam naa dundam neex na moom moom man temps yi dañ maa licencier quoi euh, mais affaire yi dëgër na ko non affaire yi non saa yi non c'est grave mais quant diw moom moom moom moom moom alhamdulilah quoi man waroon naa mel ni moom quoi alors que yow wallaay gis nga boo xamoon ci lim newee sauf que li ko dala gën a fuuf daa melul ni yow rek dadul jàmbatkat fu ne waaw ta jàmbatul ci làmmiñam te jàmbatul ci xaalam loolu moo tax yow xamoo ko loolu moo tax yahsibuhumul jaahilu aghniya ki nga xam ne dafa réeri seen mbir day jàpp ne ñii dañoo woomal waaw kon nag mu ne lool mooy dëggi-dëggi muñ bu la musiba gi dalee nga nëbbu ko ba ku la gis foog ne yow barom bi daf laa jàmmal waaw laa tuksiri shakwa wa kun mutajallitan hatta yadhunna an-nasu annaka mun'imu ca kun kaatiman laa tuksiri sëriñ bi waxoon na ne laa tukk siri radiyallahu anhu bul baril ashakwa ak shikaayaaka jàmbat nekkal koo xam ne li la borom bi teg danga koy pas dëgërloog sa borom bi wan ne maa maa maa ko man man àttan naa ko non nangul li la borom bi teg waaye nit ñi bul fexe bukk nit ñi xam ci lool ne yow lii dal na la waaw hatta tazunna an-naasu annaka ba nit ñi yaakaar njort jàpp na yow mii ci xéewal ku ñuy xéewale ka waaw <laughs> <laughs> mooy loolu kon bokk na ci matu euh, muñ mooy loolu mu ne wa minhu sabru shaxsi amma nuhiya wa an jamii shahawaati fa'iya mu ne wa minhu ba léegi bokk na ci muñ gu rafet sabru shaxsi mooy muñu camsi muñuk nit ki amma nuhiya di muñ di dëkke yi nga xam ne dañ ko ko aaya dañ ko ko tere ci sharia nga toog fii gis nit ñi nekk ci yoo xam ne yu xaraam la di xool ay film yu salte ta xaraam nga toog nekk ak ñoom waaye nga jóg dem sa yoon xam ne lii kat sama borom moo ne yaa ayyuhal ladina qul lil ladina amanu yaa ayyuhal ladina qul lil ladina amanu yahuddu min absarihim waxal yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi gëm yàlla ñuy sadd seenu xef te lii waruma koo xool nga daal di muñ muñ gi tax loolu doo ko def fa mu xumbi te te nekk lu xaraam nga ñépp nekk fa mbumbaay ya xumbaay ya rumbaay ya nga fexe muñ ba sori loolu lélé daal di koy sori ngir sa boroom mu ne loolu kon ci la was minhu sabru shakhsi amma nuhiya nit ki muñ gu muy muñ ci loo xam ne dañ ko ko aaye wa an jami'i shahawaati yi ak ci lépp loo xam ne ay bànneex la yu koy yóbbu ci mooy yàlla fa'iya jàppal lii takkal lii xamal lii ta nga nekk kuy ràññee lii nekk koo xam ne da nga koy doxe ràññeewal jàpp ko daal di koy téye te xam ko di ko doxee voilà voilà wattu ko te nga wottu ko voilà mu ne wa sabru an radiyati l afkaari wa ni'matin afiyatin lil baari mu ne bokk na ci ba léegi wa sabru muñ gu rafet dëgg-dëgg a sabrul jamil an radiyati l afkaari ci yi nga xam ne ñooy euh, xalaat ah yi nga xam ne yu yu doyadi yi nga xam ne xawaatir yu bon yi yi nga xam ne ñooy ñëw ci sam xel nga fexe yooyu nga jañe ko di xalaat ci sa mbiru boroom ci yi nga xam ne sa xéewalu boroom yoo yële di muñ ba fexe yoo yële nga koy wëllif sa xel mi dootu ci dal dootu ci rot loolu li bokk na ci façon muñ wa ni'matin waaye di muñ ci xéewal yi la boroom bi def mooy lan nan laa koy muñe hmm? mooy di ci jaamu yàlla di ci def ci alal ji li ma sant bu dee alal la bu dee jot la ma ciy def dimbali jaam yi ndax moom waaye bu dee xam-xam la ma ciy def di jàngale waaye ginnaaw ba ma ko jàngee ngir moom di ko jëfe ngir moom waaye di ko leeral nit ñi di ko tasaare di ko jàngale ngir roy yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne woon fal yuballighi shaahidu minkumul ghaa'ib ki nga xam ne moo fekke sama wax te mooy ki sama wax agsi na ci moom na ko jottali ki nga xamante ne agsiwul ci moom daf koo fàddu kon ngay def loolu le mooy kon di muñ wa ni'matin di muñ ci yaqulu borom bi na ak aafiya gum la defal jàmmal la defal la ay tawfiix ci sa yaram ak sa xel ak sa lépp ak say bien li nga am yépp mu defal la ci loo lële mu defal la xéewal yooyu ngay muñ ci lan di ko sant di yokk di ko sant moom borom bi tabaaraka wa taala lil baari waaye muñ goog na nekk kese ngir ki nga xam ne mooy aji bind suñu mu ne wa yataadda li thalathati al huruf faman yuraa'iha ma'an yakun dharif mu ne wa yataadda mu ne kon wa yataadda dina moom lañ la waxoon ne la sabara buñ nee sabara doo ñëw rek indi maf'ulun bihi bi mooy complément d'objet direct manoo ne muñ na sabara muusa amran doo doon il faut mu am luy nekk ci diggante hein la mu muñ ci ay xaraf yoo xam ne comme yooyu la lay wax fa yata wa yataaddaa day jalgati moom muñ li thalathatil xuruufi ci ñetti xaraf yii ñooy ànd ak muñ boo gisee sabara rek ci arab il faut mu ànd benn ci ñetti yi mooy lan mu ne faman yuraa'iha mu ne dinaa la ko wax képp ku wottu yii sàmmoonteeg yii maan mbooleem ñett yi may lim ne moom lay àndal muñ kooku yakul dina nekk zarif ku ñaw ku xellu ku xam li nga xamante ne mooy lu baax te mu teg ci boppam te yàlla tax waaw mu ne fa awwalun ala wa thaanin mu ne bi ci njëkk wax na la day jalgati di jëm sabara bi ci njëkk mooy sabara ala voilà mooy muñ na ci kaw ala loolu mooy bi njëkk bi wasaani ñaareel bi nga xam ne ci xaraf yi nga xam ne moom la mën a àndal verbe sabara buñ nee sabara muñ na su waa ne ala ci kaw walla an wëlliif kamaakeem ni nga xam ne fii mooy dañ sabara fii tamit mooy ñetteel bi dañuy wax sabara fii mu ne mooy saalisun mooy ñetteel bi lahaa ko ladaa man alima ladaa man alima fakka nga xam ne mooy ki xam waaw léegi nag sëriñ bi dina la leeral nag bu nekk nag ci yi bu ñu nee sabara ala muñ na ci kaw loolu ci ban jamono lañuy wax loolu ak ci lan bu ñu nee sabara an muñ na wëllif ci lan waaye bu nee sabara fii muñ na ci biir